ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa huwa alladii xalaqa samaawaati wal arda fi sittati ayyaamin wa kaana arshuhu alal maa'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amalaa wala in qulta innakum mab'uuthuuna min ba'di al-mawti layaquulanna alladiina kafaruu in haadhaa illaa sihrun mubiin suñu boroom tabaaraka wa taala kon ngi wax ci laaya fukk bi ak ñaar moom laayaab juróom ñaar bi mu ne wa huwa te moom boobu tabaaraka wa taala alladi mooy ki nga xamante ne nii xalaqa samaawaati moo bind juróom ñaari asamaan wal arda ak suuf yi fii sittati ayyaamin ci juróom benn fan wa kaanata nekkoon na arshuhu turonam muy arasham ba'lal maa'i ci kaw ndox la tegu li yabluwakum ngir mu nekk koo xam ne daleen leen di nekk koo xam ne da leen di saytu di leen tester ayyukum anakan yéen ci mbindeef yi yéen jinne yeeg nit ñi ahsanu amalan moo gën a rafet jëf ci kaw suuf wala in mu ne nag wala in qulta <coughs> te boo waxee yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax waa qurayshin ñi ne leen innakum dëgg-dëgg yéen de mab'uthuna ñu ñuy dekkil lañ ñu ñuy yebal lañ min ba'dil mawti ginnaaw bu ngeen faatoo la yaquulan na waat nañ ne ñoom dinañu la wax te yaa ngi dégg ñoom ñu lay wax ñan ñoo wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi ci ñoom naan in hada waaye yonent bii de wax ak ñun daal bañ ndax ba a jaar turam naan ko su machin la in hada waa jii daal nekkul laa lu dul sihrun waaye alquran ji muy wax non seulement moom saaxir la moom mi ko wax waa alquraanam jii mu ñuy waxe naan dëkk am na daal nekkul illaa lu dul sihrun jabar mu mubiinun boo xam ne bu leer la de wala yi na xar naa suñu boroom ne te bu ñu yéexoon anhum wóllif leen al adaabu mbugal mi ñu leen di dikk bi nga xam ne moom lañu leen dikk fii nga xamante ne mooy ci àddina bii ñu nekk di caay-caayee buñ leen daldi woon bañ a teg mbugal mi daldi ko yéexe ilaa ummatin maaduuda ba ci jamono joo xamante ne nii bu ñu lim la boo xam ne bu ñu takk la bu ñu xam la ñun boroom bi tabaaraka wa anamu boobaa lan la gaay di wax <clears throat> nga xamante ne nii naan nag walay naxarna anhumul adaaba ila ummatin maaduuda la yaquulun na kon dina ñuy wax naan maa yaxbisu moo waay di kokkalik waay naan moo waay seydinaa muhammad mi moo lëm ñu doon dikk alayhi salaatu wassalaam ci mbugal moo waay lan moo téye mbugal ma waay moo lan moo tax bu mbugal ma daal kan moo ko tëj ba daal di wuy agsi ci ñun waawee xanaa moom moo ne woon daal mbugal mi dina ñëw suñu boroom ne alaa waawee alaa yëguñu ñu wagal leen yawma yatihim tey bés bi leen bugal mi ñu wax di dikk laysa masrufan anhum kenn mënu koo dàq mu wëllif leen waxaaqa bihim te bu keroogee de mbir mi moom dina nekk loo xamante ne nii da leen di peeg de day wàcc ci seen kaw bihim ñeel leen nag maa la nga xamante ne nii kaanu nekkoon nañu bihi yastahzi'una doon ko sabote ci mbugal mi mooy bu mbugal mi yéexee ñëw mi ñu leen di dig naan leen bu ngeen génnul ci kenn kéeféer gi borom bi tabaaraka wa taala nee na am na mbugal mu leen di xaar bu mbugal ma yéexee nag suñu borom repoussé ko yéexe ko tuuti ba ci jamono joo xam ne moom moo ko xam te moo ko takk nga dégg leen ñuy sabote quoi naan mu waay lan moo ko téye lan moo tee mu wàcc ah ñu gaaw ñëw waay suñu borom ne cëy bés bu muy ñëw kenn mënu koo reposer de kon nag mu ne wala in naa ta bés mosale al insaana ki nga xam ne mooy doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam min naa rawatina yéefér bi min naa mu tukkee ci ñun rahmatan li nga xam ne xéewal la suñ ci bo tukkee ci suñu yërmande gi def ko mu woomal may ko koom-koom waaye may ko santé muy wër gu yaram ak ay mbiram di baax summa ginnaaw gi nag nazanaha min mooy xéewal googu ma ko defaloon anhu xéewal yoo yële ma rocc ko nag ci moom innahu nga gis nag waaja nekk mujj nekk la ya'usun aji koo xamante ne nii day ñàkk yaakaar nekk ku désespéré wu di xunnu rek kafuuru nekk nag aji suul jëf mooy ne du ne ah man de borom ba nga xamante ne moo ma ko joxoon moo ko jëlaat mu sant ci yàlla xam ne am na moom jamono yam koy yor am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi woon ci ñàkk comme ni nga ko nekke nii te ba léegi ñu ngi ci te moo leen tane déedéet moom mu nekk aji suul jëf wala yi nazaqnaahu te bees ko mosalaatee nag naama li nga xam ne xéewal yu bari yu ma ko ginnaaw tartar yi ko daloon muy ñàkk geek feebar yeeg ak yooyu yëpp daal daal di woon koy dal ana lan lay def moom est ce dina muñ masadu la yaqulan na waat naa ne dina wax moom moomale dhahaba sayyi'atu anni naan waay waay ña mooy yu metti waay dem na wëlif ma non c'est fini ba pare nag samp boppam musiba yi wane na mu ginnaaw non léegi c'est bon bon c'était une période quoi lool benn parenthèse la woon ci sama dund non c'est fini léegi nag samp boppam bëgg a wan àddina bi ak ay gaayam ne moom nag ay effort am ak mën a kiiwam gestion ak man a nekk koo xamante ne affronter quoi jamono yu metti yeeg difficulté yi moo tax ba mu ci ne gis ngeen ni mu mettee woon génn naa ci c'est fini léegi du sant borom bi de ne maa ngi sant borom bi mukk loolu moom bokkul ci mbiram boppam lay sant moom lay wax noonu na nag ne naan dahaba waay waay wóllif na ta dem na sayyaatu métti di an nii wóllif ma innahu nga gis ko moom nag dëgg-dëgg moom la farihun mu nekk aji koo xam ne day bëgg ci loo xam ne du bëggu sant yàlla de waaye bëggu rëy rëy lu lay doon faxóorun du puukaréwu ci kaw nit ñéeg li nga xam ne moom la ko borom bi jox mu ne illa alladina sabaru mu ne ñi mel nii nit en général nii lay mel voilà mooy lii comme la mu waxoon rek ca suuratul maarij innal insaana xuliqa halu'a malu'a mooy loolu rek kon nag mu ne illa alladhina sabaru ba nga xam ne moo des ñi dul mel nii daal mucc ci feebar gi xam nga lii rek ay nit ñoo xam ne ay jullit lañu waaye lii la leen di dal wal iyaadu billahi yal na leen borom bi tabaaraka wa taala fóot ñu te fóot leen illa alladhina sabaru ba des ñi nga xam ne ñooy aji muñkat yi ñoom ñoo dul mel nii de wa amilu saalihaati te ñuy jëf-jëf yu baax yi ulaayika mu ne gaa yoo yële lahum ñeel na leen maghfiratun jéggal pay kabiirun gu rëy rëy rëy ron borom <coughs> moo leen di jéggal ci seen rëcc rëcc waaye pay leen pay yu rëy rëy rëy ca muñ leen doon muñ ak ba leen musiba yi dalee ñu delloo lépp seen borom ba leen seen borom génneewaat ca musiba yi ñu delloo waat lépp seen borom ne moom de moo leen defaloon lii moo leen dindiloon xéewal gi moo leen ko defalaat ñu delloo lépp ci moom ñu ne nag yow rasulullah fala'allaka taarikum ba'da ma yuha ilayka wa da'iqun bi sadruk mu ne fa falaallaka mu ne amaana yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam taarikun amaana nga nekk yi bàyyi bandama yoha ilayk lenn loo xamante ne nii moom lañ lay wax yu ci yow ngir nga jottale leen ko ndax lu tax mooy duna yonent bi alayhi salaam borom bi naan ko yow da ngay bàyyi sax lenn yoo xam ne dama la koy jox ngir li nga xamante ne nii mooy ma yónni la ne lay jox leen ko waaye waa jottali leen ko nga bañ déedéet mooy du loolu de mooy ne daa xam ne mooy bu leen waxee ñoo xamante ne nii xam nga ne ñii de façon jamono jii mais gars yi pare bés boo leen waxee li leen yàlla boo leen waxee lii dañuy gën a yokk gis kéefér zaadahum da leen di yokk li nga xam ne tooyaana ak li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii ak saboote ak weddi seen borom tabaraka wa taala ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu tar gi nga xam ne noonu la doon tar ci moom noonu doon metti tew noonu la doon metti ci moom li nga xam ne moom la doon gis kéefér ñu ne mu ne amaane sax ne waaye loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam masu koo def maa yuuhaa ilayk lenn ci li nga xam ne moom lañ la wax yu déey la ko ngir nga jottali leen ko wa da'iqun bihi sadruk sa xol daal di xat ci li nga xam ne mooy kéefër gi nga xamante ne ñoom lañu ñu nekke ak weddi gi nga xamante ne nii moom la ñuy weddi sa boroom tabaraka wa taala boo waaye loolu di xat sa xol mooy lii kéefër googu ay yaqulu ñuy wax naan lawla unzila alayhi kanz mooy da ngay ñëw di leen wax yoo xam ne maa la ko yónni ngir mooy li nga xam ne moom la ñuy gindee ko defaru ci la nekk ñoom ñu mu waay lan moo teewe woon waaye ñu wàcc alayhi ci moom mii li ñu woo kanzun ay trésor aw jaa wala boobu mu ñëw ànd ak moom maahu ak moom malakun am malaaka boo xam ne daal bu tedd la boo xam ne bu ñuy woo daal mooy ànd ak moom di ko seconde di ko jàppande innama dëgg-dëgg wax leen ne anta innama dëgg-dëgg li ba des mooy anta yow mii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nadirun xuppaate kan wallahu tabaram tabaraka wa taala ala kulli shay'in